ñun nag ñu ngi woon ci laayab téeméer bi ak ñaar di lijjanti la nga xamante ne nii moom la al yahuud al yi nga xam ne moom lañ doon wax narkat yu mag yi naan seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam moom de njabarkat la du yonent loolu leeraloon nañ ko waaye nag ñu ngi woon ci li nga xamante ne mooy malakay ni yii mu ne ñoom dañ seytaane yi ñoo doon jàngal nit ñi ak njabar ak la nga xam ne ñu ngi woon ci waxu lenn ci boroom xam-xam ni ni ñu ko tekkee loolu lañ gisoon bii weesu jeexaluñu woon laay bi waaye daanaka lañ fa soxla woon si woon nañ ba foofu léegi dinañ ko jeexal après loolu benn wax la mooy biñ gisoon bii weesu këri ñaar ñooñu noonu malakay ni yoo yële ñoom mooy maa bi mooy danaan lañu wàcce ca ñaari malaaka yi wama unzila ak la ñu wàcce dañ doon jàngal nit ñi la ñu wàcce woon di njabar ba léegi alal malaka yi ni di kan Haarut ak Maarut loolu kon gisoon nañ ah, wax boobu loolu nag après am na nag ay nettali yoo xam ne lu ñuy nettali yu gudd ci na yi di wax ci histoire Haarut ak Maarut mii naan ay malaaka la ñoo xam ne malaaka yi ci boppam ñoom ñoo doon wax seen biir voilà ne bon suñu borom xam gisoon nañ ci saar bii bi ñuy tàmbali bi malaaka yi suñu borom naan inni ja'ilun fil ardi xalifa dama naan malaaka yi damay def ci kaw suuf koo xam ne moo ma fay toogal vicaire koo xam ne moo fay sama xalifa moo ma fay newal léegi ko mais ndax fay def yow yow suñu borom boo xam ne ma dafay yàq ba pare di fa tuur deret mu ne man xam naa lu ngeen xamul loolu nag am na ci yenn xadiis yu ne Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam dafa dégg yenn malaaka di wax loolu léegi nag ba muy wax loolu suñu boroom nag ne leen ah déet léegi ne leen yéen ñii mooy doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam gis nga lañu nar a def ci kaw suuf yéen fitna dama leen teg mooy na ma leen bind dañ mel mooñe leen noonu yow bu ma leen ko defoon yéen malaaka yi kon yéen ñoom ñoo leen di tane kon ngeen def bàkkaar ñoom yi ñuy def léegi malaaka yi ne ah non ñun borom bi ñun foogu nañ noon dinañ ko def quoi léegi mu ne kon nag tànn leen ci seen biir seet leen ñaar ci seen biir ngeen ñëw ma nattu ko ba wan leen ne yéen ñii bu doon ne <laughs> ah bu doon ne yéen a nekkoon seen place mel ni ñoom di ngeen def lu mel ni ñoom léegi nag ñu tànn Haarut ak Maarut te malaaka yu baax la ñu woon ci gàttal nettali boobu noonu demewul noonu loolu moom amul voilà day nettali na rek yoo xam ne yenn dañ koy tudd ci naan Seydina Ali wala Seydina Abdallah ibn Mas'ud ak Seydina Abdallah ibn Abbas ak Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu yu mel noonu waaye loolu noonu demewul noonu voilà li al imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi wax moo ciy dëgg ndir murjiyaat la wax la yoo xam ne non seulement yenn càllale yi dara baaxu ci yenn yi mooy yi nga xamante ne ku mel ni Ka'b ibn kii Kaabul Axbaar voilà Kaabul Axbaar waxoon nañ ko fi ay mbiram ne moom dafa nekkoon koo xam ne euh, ab fóora la woon ci yahuud yi waaye jamono yonent na lay saa saa mu ngi doon dund waaye Yaman la ne woon ab yahuud la woon mais baayama doon kilifa ga léegi nag bi nga xam ne ci la baayam di génn àddina ne ko yenn téere yi fii bu ko xool quoi ci gàttal léegi daal bon ci mujj gi moom bi baayam génnee àddina ak yooyu mu dem xool gis ci bon euh, euh, lii wane ne kii ba ñuy dégg ba muy dégg waa Quraysh di ko wax ak Medina kooku daal moom mooy yonent dëgg léegi mais bi muy dem dafa fekk non seulement yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina Seydina Abu Bakar génn na àddina Seydina Omar radiyallahu anhu la fa moo tax moom Seydina Omar la nekkal voilà léegi moom nag da doon nekkal yu di ko jële ci li nga xam ne mooy tawraat ak waxu israiliyaat yooyu nga xam ne moom la ñuy nettali léegi nag am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ ko di ko déglu lu bari tamit di waxtaan di nettali yooyu noonu la ñuy jógee wax bépp mu ci wér ci sanad ba foofu amul dara loo xamante ne nii moom la ci yonent bi alayhi salaatu wax comme ni nga xamante ne nii al imaam al qaadi Iyaad al maalikiyu rahmatullahi alayhi ah boroom ash-Shifaa noonee la ko leerale moom tamit ne hé kaay leen ma wax leen fii man mi alqaadi laa wax a di alqaadi Iyaad foog naa xam ngeen ko walla yàgg nañ ko fee wax ah, imaam alqaadi Iyaad bu Maliki bi nekk Marok voilà rahmatullahi alayhi moo def ah, def na tamit li nga xamante ni Shifa voilà wala ki ki wu yonent bi alayhi salaam waaye def na tamit ay shara sahihu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri yu an-Naysaburi yu Maliki bu rëy boobale bu màgg boobale léegi nag moom mu ne waaye gis nga li nga xamante ni moom la borom axbaar yi quoi ahlul axbaar yi <laughs> mooy historiens yi ci suñu jamono léegi moom la gaa yi di wax gàmmukat quoi ak gaa yi nga xamante ne ñenn ñi nga xam dañuy toxal rek. waaw xusaas yi xusaas yi ñooy ñooy gàmmukat yi voilà ñii ñooy les mooy ñi nga xam ne histoire leen neex mais duñu seet lu wér ak lu wérul ñoom daal dañuy dajal rek di woo di nettali mu ne loolu nga xam ne moom lañ moom lañ fi indi ak di ko tudd ak li nga xam ne ñii ñiy dajale ci li nga xamante ne ñooy mufassiruna yi di toxal kese ci nettali bu Haarut ak Maarut ak li nga xam ne moom la ñuy nettali naan dañ koo jëli ci Seydina Ali ak Seydina al Mawlana Abbas ibn Abbas radiyallahu anhum ci seen nettaleek nañ leen nattoo yooyu mu ne borom bee gin a xam ak akramakallah yal na la borom bi tabaaraka wa taala yow daal di teral anna hadhihi al axbaar lam yurwa minha saqimun wala saxiix man rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xabaar yi moom du benn boo xam ne lu sax la nekkul sax boo xam ne bu bu bu boo xam ne lu lu lu faible wala lu daga lu lu dëgër lu tukkee ci yonente bi alayhi salaam amul lenn loo xam ne luñ ciy jëlee nag ci qiyaas mooy mënuñ koo qiyaas ak lenn ndax affaire yi demul noonu mu ne lii daal te li nga xamante ne nii moo nekk ci alquran loolu mu mufassiruna yi dañoo mu leer ci alxuraan wax ko mooy ci laay bii loolu mu mufassiruna yi dañoo wute ci nan lañ koy tekkee ñu bari nag am ñoo xam ne ah, dañoo wax li ñu bari wax ah daal di ne non non non ne loolu noonu noonu noonu déedéet ta li nga xam ne moom la wax lu bari ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi dañ ne yii nii ci téere yahuud yi la jóge ak yi nga xam ne way waftira'ihim yi nga xam ne ñoo ko doon sos. comme ni nga xamante ne nii noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala leeral ci laaya yu bari kon nag moo tax lii nii insha allah pour pour bañ a guddal a guddal parce que affaire bi bon buñ ko toppee affaire bu gudd la nettali bi loolu rek lañ la ci wax naan walla dañ ko ba léegi bañ demee ci suuf ñoom Haarut ak Maarut léegi dañ leen a borom bi da leen a nattu jaare ko benn femme léegi nag ñoom ñu tàbbi ci kii léegi dañ naan la loolu dañ demewul noonu loolu daa amul sax. loolu amul non seulement càll lay bu dëgg te tamit loolu daa impossible waxoon nañ la malaaka yi naka la malaaka yi taxawee seen borom di wax ñoo xam ne dañoo ragal wal xal wal malaa'ikatu min xiifate gisoon nañ ko ci suuratu Ra'd yu malaaka yi dañuy tiit seen borom di ko sabbal ndax ragal buñ ko ragal malaaka yi ñoom wax nañ ne ñun ñoom laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ñoom dañuy def lenn kese lu dul di digal borom bi tabaaraka wa taala di dox ay digalam tey bàyyi ay tereem léegi nan nga kooku borom bi di wax naan leen gis nga li wër mooy gisoon nañ ko dane man damay def ci kaw suuf xalifa ñu ne ah borom bi da nga fay def koo xamante ne nii te mu dem fa di tuur deret di fa yàq mu ne xam naa lu xam naa lu ngeen xamul ci loolu foofu la affaire bi yem kantaa yiñ ci rokk saka di ko pomper ka indi yeneen i ñettali loolu demewu noonu loolu lépp amul malaaka yi fa ñu tollu bos dépassé nañu borom bi di wax dañoo mais loolu dafa impossible sax ci ñoom borom bi naan leen yéen bu ma leen tegoon foofu seen pas di ngeen def ñoo naan ah ñun foog nañ ne non non non loolu yaakaar nga ne loolu mooy waxi lan loolu képp ko xam. waxuma la waxuma la malaaka ah, mooy ay nit ñoo xam ne rek sell nañu sell boo xam ne àgguñu sax dara yaay malaaka ñooñu kese. waxu ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndigalu borom bi tabaaraka wa ta'ala duñ ci nekk ñu naan leen bu ngeen defoon lii de yéen yéenay mel ñu naan ko a ah ñun foog nañ ne non non non loolu fa loolu loolu xel na nga yaakaar moo tax yooyu ay mbir la yoo xam ne dañ koy dégg ci poubelle bi fee kanta nga xam ne moom li leen neex mooy yu extraordinaire ak yooyu te xàmmeewuñu lu wóor lu wér lu boo leen gisee ñuy sëq ci yii nekk di ci tentamaar bokk nit ñi di leen ci tànqal di leen ci fotongal fu nekk naan xaarut ak maarut alors que dëgg-dëgg li gën a dëgër fii insha allahu taala comme ni ko al imam al Qurtubi rahmatullahi ya borom abu abdillah borom tafsir bi ni mu ko waxe ne hé déglu leen ma fii man laa wax may leen ma nopp man al imam al qurtubi ma wax ak yéen laa wax ne gis nga gis nga fii nii xam nga wamaa kafara sulaymaan fii nii xam nga lu lu lu laay yi malakay ni baabil ak haarut yii haarut ak eh, maarut lii du turu malaaka ah du ñu ay malaaka de façon malaaka yi sax boo seetloo ñoom seeni tur du lii voilà boo seetloo ay jibriilu Mikaayilu Israafiilu entre ah, moo mooy kantaa ngay gis ay Haaruun Maaruun loolu dafa gën a niroog ay turu jinne lay niroo walla ak façon yu mel loolu <laughs> waaye loolu noonu moo tax <laughs> léegi kii al imaamul Qurtubi rahmatullahi alayhi mu ne noonu suñu borom gis nga lii muy wax ne wa maa kafara Sulaymaanu ne Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wa salaam du may weddi de walaakinna shayaatiina waaye li am ba des mooy shaytaane yi de ñoom kafaru ñoom ñoo weddi yuallimuuna naasa ba boo tax ñu ngay jàngal nit ña la nga xam ne sihra li nga xam ne mooy njabar. mu ne waaye seytaane yi ñoom ñoo weddi ñoom ñooy jàngal nit ñi as-sihra li nga xamante ne mooy njabar mu ne wamaa anzala wamaa unzila te wàccewuñu alal malakayni gis nga ñoom li ñuy wax sa imaam al-Qurtubi ne xam nga yahuud yi ñoom ñoo ne woon seydinaa Jibril ak Seydina Mikaayil non seulement suñuy noon lañu mais ñoom ci seen bopp ñoo fi indi njabar njabar ci boppam ñoom la ñu ne ah du dëgg léegi nag suñu borom ne parce que jiw yi dañ doon wax ne yéen njabar gi ngeen di xa di ngeen di ŋaññi sax yàllaa ko wàcc jaarale ko ci Jibril ak Mikaayil mu ne nag suñu waroon loolu lay wax ne wamaa maa bii day dàq tekkiwul maa bu naan la nga xam ne déedéet wamaa unzila te ñoom li ñu wax non seulement nee nañ Sulaymaan du yonent alayhi salaatu wassalaam njabarkat la waxuñu dëgg waaye ñoom li dëgg-dëgg ñoom ja ñoom yahuud yi li ñuy topp mooy njabar yi nga xam ne seytaane yi leen ko doon jàngal te wamaa unzila ala al malakayni te wàccew ma ci ñaari malaaka yi ñu wax muy Seydina Jibril ak Seydina Mikaayil miñ ne alayhim asalaatu wasalaam miñ ne ñoom la yàlla jaaralem njabar suñu borom mu ne déedéet wamaa unzila wàccew ma de alal malakay ni ci ñaari malaka yi wàccew ma ci ñoom ak njabar de léegi nag nga ne ma waa léegi bi baabi la ñu ne bi baabi la lii mooy jumla la phrase la boo xam ne da koo dugal seen diggante te loolu bari na lu alquran di doxale loolu le mooy lan mooy wamaa Sulaymaan kon euh, du moom alayhi salaam moo weddi waaye ci malaka yi waaye moo doon jàngal nit ñi as sihra fan lañ leen ko doon jàngale mu ne bi baabila ca baabil te loolu moo jiitu Seydina Sulaymaan mooy jamono yu yàgg ya foofu la ko seytaane yi doon jàngalee doon jàngal ca Babylone foofu le fa lañ dëkkoon nekkoon doon jàngal yi nga xamante ne nii mooy njabar boo gële léegi nag nga ne ko waa man nag am naa beneen benn affaire boo xamante ne nii moo ma jaaxal léegi Haaruut ak Maaruut loolu ñan lañ ñu ne ñooy ci seytaane yi lañ mooy ñaari seytaane lañ ñu mag yoo xamante ne nii ñoom ñoo fa doon ñoom ñoom lañ fa gënoon a xam muy baa muy Haaruut ak Maaruut ñoom ci seen bopp ci seytaane doon jàngale ñooñu la maaruut ak maaruut ñoom ñoo ginoon a màgg ca ña fa doon jàngale te ñoom ñaar ñooñu nekkoon fa ginoon fa toogal seytaane yi wa maa yu'allimaani doonu ñoon jàngal min ahadin ci